ginaaw gi mu teg ci beneen xadis muy mille trois cent boo xam ne gisoon nañ ko tudd nañ ko fi fan yi di ko fi tudd di ko fi tuddaan ñaari xadis yi gisoon la moo tax ko ciy boole mu wa waan Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi la rijaalan maa sirtum masiiran wala qata'tum waadiyan illaa kaanuu ma'akum habasahumul marad wa fii riwaaya habasahumul uzr wa fii riwaaya illaa sharakuukum fil ajr rawaahul buxaari rahimahullahu ta'aala min riwaayati anas wa rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala min riwaayati jaabir radiyallahu anil jamii' wal lafzu lahu kon al imaamu al imaamu al imaamu al imaamu an-Nawawiyu kon al imaamu al haafidu an-Nawawiyu rahimahullah mu ne ñu hadiis bi mu ne wa an Jaabirin mu ne mu ngi jëlee Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu qaal qaala mu ne kun naa nekkoon nañ ma annabi ànd ak yonent may fii ghazatin ci benn xare fa qaala mu teg ci gis nga ñaari xadiis yi imaam Muslim ñoom la taqale yi mu ko ëndee ci eh, eh, eh, Sahih bi ñoom ñaar la taqale mooy xadiis yi muy ma Seydina Abu Hurayra bi Seydina Jaabir comme nii ko imaamu Nawawi defe noonu la ko imaamu Muslim defe woon lu jiitu mu ne dañoo ne woon ak yonent bi saa ci benn xare fa qaala yonent bi saa ne inna bil madinati mu ne inna bil madinati ne nekk na Medina dëgg-dëgg nekk na ca Medina dëkkub leer bi ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne la rijaalan am nay góor yoo xam ne maa sirtum masira doxu ngeen benn doxu ngeen benn ab dox waaw wala qata'tum waadiya hmm? te daal du ngeen woon euh, euh, dog dugg wennu xur ci seen euh, voyage bi dog ngeen wennu xur dugg ko ba romb illa kaanu maakum lu del na ñu ngi ànd ak ñoom de ñu ngi ànd ak yéen yéen ñii ma àndal nii jóge ci xare ah habasahumul marad mu ne li leen téye tëj leen ba yé ñëwuñu def ni yéen tekke ci comme yéen mooy li leen tëj mooy al marad mooy li nga xamante ne euh, mooy euh, feebar allahu akbar léegi mu ne loolu benn riwaaya la mu ne wa fii riwaaya am na neneen lu xadis bi ñëwee foofu dane xabasahumul udru li leen tëj ba mag ñoo ñëw ànd ak yéen ñu nekk Medina ñun ñu nekk ci xare bi bay ñibbisi lii Tabuk la woon voilà <laughs> kunna fii gaza mooy dañ fa jóge woon waaw te dellu euh, ba ngay dem di xare ji ak nekk fa ak dellu dellu gi comme dem gi la voilà mooy da ngay amee yow booy dem booy ñibbi fii da ngay am loo comme niñ koy gis hadis bi ci teg bi bi dina ci teg léegi hadis mel na noonu al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne kon am na beneen riwaay dane foofu xabasahum li leen téye ba ànduñu génn mooy al uzru ngant wa fii riwaaya am na ne leen boo xam ne dana illaa sharakukum fil mooy dogu ngeen benn yoon dugg ngeen daggu ngeen yenn xur yu ngeen jaar lurul ne bépp yool bu ngeen am ak xare ba ngeen jëm bay ñibbi siwaat lurul ne ñooñ dinañ participer ak bokk ci yéen yool bi ngeen ciy am mu ne hadis bi rawahu soloona ko al Bukhari al imam al Bukhari yooyu yëpp nekk riwaayé yoo xam ne kan ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu la jóge mu ne wa fii riwaayati Anas mu ne hadis bu mel nii nag am na boo xam nag Seydina Anas moo ko indi voilà kanta sayyiduna anas ibnu malik radiyallahu anhu moom wa rawahu muslim mu ne lool imaamu muslim soloo ko ah mu ne rawahu min riwayati anas mu ne hadith eh, imam al-Bukhari ci anas imam muslim it soloo ko min riwayati jabir ci riwayat jabir boo xam ne lu mel ni ñu jóge mu ne wal lafdu lahu kaddu gi nag moom la ñeel illaa mooy sharakukum fil ajri mu ne loolu rawahu min riwayati anas loolu imaam Bukhari ci riwaay Seydina Anas la ko jële kanta wa rawahu Muslim min riwaayati Jaabir kanta imam Muslim rahmatullahi alayhi moom ci Seydina Jaabir la ko jële walla Abdullah mu ne kaddu gi moom la ñeel bi nag jàlloon na kat bokk na hadis yi njëkk gis waaw muy hadis bu rëy rëy rëy rëy te nii la xoolal ni mu waxoon muy hadis kat muy premier bunt baabul ikhlaasi wa ihdaari niyya fi jamii al a'maal wal aqwaali wal ahwaali al baariza wal xafiyya loolu 2023 <laughs> ca mars février lañ ko tàmbale woon laa <laughs> xaw ah léegi ñu ngi ci juillet bi moom fin wu chulet ah non juin lañ nekk naan chulet oui vingt-huit juin waaw tombeeg le deux vingt-huit juin deux mille vingt-cinq tombeeg le deux waaw muharram mille xoola foofu danoon waan abi abdillahi jabir ibn abdillahi al-ansari radiyallahu anhu annahu qaal kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazatin fa qaal inna bil madinati rijalan ma sirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahum al-marad fi riwaya illa illa sharakukum fil ajr rawahu muslim mu ne wa rawahu al-Bukhari an Anas qaala raja'naa min ghazwati Tabuuk wala ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inna aqwaaman xalafnaa xalfanaa bil-madiina maa salaknaa shi'ban wala waadiyan illaa wa hum ma'anaa habasahumul 'uzr mu ngi noonu mu wax ban xare la woon mu ne Seydina Anas moom ñëw na ne raja'naa min ghazwati Tabuuk voilà kene dañoo euh, euh, jóge fi nga xamante ne mooy gazwatu Tabuk muy Tabuk nga xam ne ci ban année la moon l'an neuf mooy dernier xa bu yonent bi alayhi salatu wassalam ah fay illa sharaka illa sharakukum fil ajr wala sharikukum <laughs> ah ah sharika la sharika lu wax sànq sharaka sharika voilà sharikukum fil ajr loolu la du sharakukum voilà parce bi kasra la shariktuhu fil amri ashrakahu voilà ci buntu ta'iba la ta'iba sharika kon mu ngi noonu kon mooy illa sharikukum fil ajr waaw lu dul ne bokk nañu yéen ci euh, li nga xam ne mooy pay Euh, léegi xadiis bii nii foofu lañ ko gisewoon muy xadiisu boo xam ne day jàll ak li ñu romb mooy xam nga xadiis bi ñu romb loolu wax ne képp ku faatu te yow xare woo te tamit waxtaanoo ceeg sa bopp benn yoon ci xare kooku dee nga ci branche naafiq bii nag di la wax le ñoo xam ne yeneen saa saa ne leen yéen am na ñu nekk Medina suñu lëkkaale bunt bi jihaad fa mu tollu sa borom ba këne yow loolu na ko def boo maywul comme hadith biñ génn da ngay faatu ci naa féq de na ko yéene mu ne nag bu boobaa gis nga boo ko yéenee ngant tax demoo yow yoolu ña dem na ko yàq waaw keroog ñu mu tare l'an neuf la woon mooy dernier xare bi yo leen saa sam xare waaw Qurayzatu tumma lihyaanun hudaybiyatun wa ghaabatun khaybarun waadil qurastalimi waaw wa umratun lil qadaa fathun hunaynun wa taa'ifun tabuukun liruumin fii qusuurihim voilà muy Tabuk muy bu mujj bu yoneen saa saam xare te waxoon nañ la xare la boo xam ne dafa avorté parce que Qaysar bi Hiraql al Byzantini <laughs> dafa daw deuxième ñëwul <laughs> voilà loolu la neuf la woon mooy bu mujj bu yoneen saa saam xare waaw mooy kon yéene kon jihaad ngir mi boo fa demee te amoo yéene bu baax ci jihaad bi doo am yool comme ñoom Quzman ñi nga xam ne dañuy moo tax yonent bi saa saa naan fii sabilillahi nga gëm waaw te dëggal wu digub yàlla mais sinon boo demee sax ci xare bi participer sa yéene baaxul comme ni kon yenn naafiq doon defe da naafiq ñu naqaree sonde la woon ñenn ñi ci ñoom ñu bari doonu ñoon dem am na ñoo xam ne seenu nifaaq da leen a pousser ba nañ dem ngir camoufler wu de plus gina mën a camoufler dañuy ànd ba dem tamu keroog demoon nañ moo tax ci yoon bi jawaabil Quraan yu bëggoon a faat yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg koo précipité ci benn euh, montagne pousse ko mu faat te pourtant dem nañ tamit bay dëpp te seen euh, euh, ñooñu ñu bari ci ñoom demu ñoon mais am nañu demoon pour walla naafiq camouflage am yéene na voilà kooku ñooñ du ñu am yool mais malgré ne dem nañ alors que ci toog am yéene bu baax ne doon na dem comme Seydina Ali na Abi Talib hmm? radiyallahu anhu mi demul woon keroog tabu ndax yonent saa salaam moo ko ne mu toog la ko téye yonent saa salaam mooy ngànt gu gu gu gu yàlla nangu la ndax yonentam moo ko jox alayhi salaam kooku lépp lu ngeen def da koy am te génnul dëkk bi moo tax ñu ne yonent saa salaam waaw oh loolu lan lay mën a demee te ñoom génnuñu Medina ñu ne xabasahumul xabasahumul marad ñenn ñi feebar a tax demuñ waaw gis na keroog saxaaba bi bi ñëw ne yonent saa salaam dama bëgg nga yan ma nga jox ma lu ma participer xare mu ne ko demal ci diw. waajaloon na ngir dem waaye daa feebar mu dem gis euh, wax ko ko nag yoneen saa salaam mu lay nuyu nee na nga jox ma li nga waajaloon mu ne ah yow sama soxna si lépp loo xam ne man waajaloon naa ko te waajaloon nga ko ngir man jëlal lépp nga jox ko ko doo téye lenn nag bañ ko koo jox lu ne mooy yaa ngi euh, euh, mooy borom bi day yaa ngi tëj xéewalu borom bi ci sa kawa ah, yëpp jox ko ko kooku ngànt la boo xam ne saa saa xam na ko ba ka ñëw moom li mu ñàkk mooy odda lu ko lu lu mu waajale ngir dem mu ne ko demal fekk diw ndax daa feebar mooy ñooñu ñëpp dañuy am yoonu ak ñi nga xam ne ngant ak ñi nga xamante ne ulib yi nga xamante ne ñoom ay laago la ñu am wala ay handicap yu tax mënuñoo dem waaye yàlla xam na ne ñii bu ñu ko mënoon dinañu dem gis nga am rumnul jamox mal de sa keroog Uhud daa ñëw ne neen saa salam dane day dem doom yi ñëw clamé ko yonent bari saasaam doom yi ne ko toogal bàyyi ñun ñu dem xare ji waay fa ñuy dee bàyyil ñun ñu dem bàyyi nga toog loolu xam nga ne woo <laughs> doom ak doom bokkul de xam nga ne moos awlaadu sahabati <laughs> radiyallahu ak suñu awlaad yi wuta nañu bopp ka baynal waay yow sarawa suraya saway comme <laughs> diggante jant waay yow weer wa ca xotti biir asamaan ca kaw ak bënit bi ci suuf xaaju bokk mu ñëw yonent bari saa saa ko doom yi ne doom yi ñëw waaw ah doom yi dañ maa bëgg a tere euh, euh, shahada lañ ma bëgg a tere yonent saa saa ko ah yow de borom bi ndax daa amoon handicap moteur ci tànkam waaw dafa laago woon mu ne ko mais yow borom bi jéggal na la da doon soox quoi da doon soox soox bu dox doon na dox waaye soox bi daa metti woon lool waaw yonent bari ko yow de yàlla gil na la ko. waaye mu ne doom yi ah comme que insisté na bàyyi leen ko la'alla allah amaana borom bi tabaaraka wa an yarzuqahu shahada mu jox ko wërsëg martyr loolu wërsëg la de dee ci toolu yàlla ngir yàlla loolu wërsëgu yàlla la waaw du pexey jaam dara waaw déedéet du pexey jaam de kon loolu lu am am la waaw <laughs> waaw boo toogee am ngànt bu baax yow da ngay am yoolu ña dem boo demee te amoo euh, kii nu mu tudd yéene bu baax de toute façon même boo fa deewee anta fi naar wàllu en tout cas boo demul naari mooy yool ga doo ko am waaw kon nag mu ngi noonu ah kon affaire bi hadith bi du ñu ah jihaad li muy am solo nag gëreelam fokk yéene la de ndax innamal a'maalu binniyaat mën nañ ko tënke noonu al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu dekk beneen xadis muy xadis mille trois cent quarante-trois moom i gisoon nañ ko gis mu ne waan abi muusa radiyallahu ta'ala anhu anna a'raabiyan ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallah ar-rajulu yuqaatilu lil-maghnam war-rajulu yuqaatilu liyudhkar war-rajulu yuqaatilu liyuraa makaanahu wa fii riwaaya yuqaatilu shajaa'a warrajulu yuqaatilu liyuraa makaanuhu wa fii riwaaya yuqaatilu shajaa'a wa yuqaatilu hamiyya wa fii riwaaya yuqaatilu ghadaban faman fii sabiilillah faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya al-ulyaa fahuwa fii sabiilillah muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullahu tabaaraka wa ta'aalaa rahmatan waasi'atan mu indi xadis mille trois cent quarante-trois muy xadis boo xam ne romboon na xadis huit waaw dinañ la ko fàttali léegi. exactement nan la demee woon mooy bunt biñ jóge rek ixlaas gi mu ne waa nabi Muusaa te yàggu nañ ko tudd ñu tàmbali sax kitaabul bii ñu ngi ko doon tudd mu ne mu ngi jële ci Seydina wa Mawlaana Abu Muusaa muy eh, Abu Muusaa al-Ash'ari eh, radiyallahu ta'ala anhu wa waaw akbar mu ne anna arabiyan daa benn kaw kaw boo xam ne atan nabiyya dafa dikkal yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam rajulu benn waaye ngi yuqaatilu day xare lil maghnam ngir am koom ngir butin de guerre ba mu fay am moo tax war rajulu mang moom fay am war rajulu keneen waaye ngi yuqaatilu moom day xare li yuzkar ngir ñu koy tudd ow oh, oh, saway oh, l'homme du nangam l'homme du premier Sha'ban <laughs> l'homme du 14 mars sa waay yu xare boobu kenn du moom <laughs> voilà ngir ñu koy tudd war rajulu yuqaatilu li yura makaano am koo xam ne moom day xare ngir ñu gis bërëbam mooy euh, ci euh, société bi ak tamit fi xam ne noon la àgge quand ci ay galon ci euh, société bi ci wàllu xare quoi wa fii riwaay mu ne am na ne ñu ko solo yuqaatilu shajaa moom day xare waa ji day xare ngir wane njàmbaar voilà <laughs> ngir wane sa waay oh! ay yow man ma joroo nga naan lan man damaa day seen borom dama day seen moromam voilà moom sajaa keneen a ngi di xare nee na day meral ay mbokkam wala ay ah dañ ñoo laal te ñun ñii nga xamante ne ñii ñun séeréer si yi léegi joolaa yi dañ ñoo yàq tey rek ñu xam ne tey rek nag la ñuy yëg la bur ma doon yëg tapur ma ala yaabi wala way dégal ma xal fulaar yi ñii daal xaaral ba ma fekk leen fuuta léegi kooku léegi euh, fa man fii sabilillah waaye waaye yeneen saa sam ñii ma fi tudd yi waa kan moo ci dokk ci yoonu yàlla yeneen saa salaam tontu une tontu générale mu ne fa man ra fa qaala rasulullah ndawal yàlla saa salaam ne man qaatala képp ko xare daal li takuna ngir mu nekk kalimatullahi kàddug yàlla mooy bi mawlaana ibn Abbaas ne mooy la ilaha illa allah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuuna qabli laa ilaha illa allah yeneen saa loo man ak yonent yi ma jiitu woon mooy laa ilaha illa allah mooy kàddu laa ilaha illallah mooy kalimatullah ndax ci loolu ci la tabaxe asamaan ak suuf te loolu la bëgg ñu doxal ko fi ba ni muy leme asamaan ak suuf muy di taxawal laa ilaha illallah muxlisan gëm ko te di ta tënku ci ay ndigalam tey sori ay tereem azza wa jal waaw mu ne képp nag ku ku xare ngir kàddu googu féete kaw lerul moom fa huwa kooku de fi sabilillahi moom hmm? euh, moo nekk ci yoonu yàlla voilà kii daal moo nekk ci yoonu yàlla waaw léegi nag euh, mune ne bii bi muttafaqun alayhi al imaam al hafiz al bukhari ak al imaamu euh, muslimun abul husayni rahmatullah alayhi maa ñoom bokk nañu ko solo léegi hadis bi romboon na hadis huit waxoon nañu la ko waaw kene hadis bi hadis la boo xamante ne ni dafa romboon hadis bi nga xam ne mooy hadis bi Allahu akbar waaw mooy dafa romboon hadis bi nga xam ne moo doon hadis bi ah, doon hadis bi nga xam ne comme biñ génn sànq baabu chapitre un la woon baabul ixlaas wa ihdaari niyya an abi Muusaa Abdillah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu al-Ash'ari annahu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an rajulin yuqaatilu shajaa'an wa yuqaatilu hamiyyan wa yuqaatilu riyaa'an ay dhaalika fii sabiilillah fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qaatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah waxoon nañ la ñëw 1434 walillahi alhamdu wal 1343 mu ngi waat nii walillahi alhamdu wal minna lépp loo xam ne moom lañ caa waroona wax loolu romboon nañu daal di woon koy gis moo tax boobu daanaa lëkkaaleem donc waaw ak bunt bi lenn kese euh, euh, euh, lañ ci lañ ci wax mooy lëkkaaleem ak bunt bi mooy di wane kon ngëneelu jihaad mooy ngëneel boobu lu amee lu dul ci ki nga xam ne da koo def ngir yàlla jeex na si tu pour autre chose que yàlla yéene yàlla xeexal lu la neex mbubbale ko nag lu la neex yàlla xam ne yéene yi am ah. xare fii ngir yow walla fa nga bokk fa nga nangam ak yooyu ba pare bëgg fee ñëw ah di gëmloo nit ñi yoo xamante ne saan taxaw paa yooyu borom bi dara nëbbuwul ci kanamam voilà amul dara dara dara dara lu nëbbu ci kanamam quoi li muy nangu mooy li ñu def ngir moom ku def leneen nag ngir keneen demal ca keneen koo bu dee am nag pay mu fay na jeex na ngëneelu jihaad ji ñuy dëgg fii bu dee yaakaar nga ne loolu di nga matiye sa mer parce fi nga bokk lañu naa nga tudde ko jihaad waaw yow euh, comme waajaloon wax ne moom <laughs> dama reetaan lu quoi temps yooyu ñu ngi woon Sénégal <laughs> moo ne woon jihaad jeex na fekk ay année deux mille yooyu temps yi américains yi euh, di di di songu Afghanistan fële waaw waa ñu neex ñuy waxtaan ci mu ne jiyaat jeex na gaa yi dañuy fontu nangam ak nangam yàlla di def foofu ñu doon waxtaane la ci bërëb boobu wala après la leeratu ma la xam dafa yàgg deux mille un on deux mille vingt cinq plus de vingt ans waa ji ne <laughs> fekk benn xew-xew bu amoon Sénégal quoi gaa yi doon jouer film nee nañ wane gaa yooyu nga xamante ne ay ay ay ab buur jigéen bu faatu xaw ma lañ wax gaa yi ko robi di jàng ay xasida yu sëñ Tuuba radiyallahu anhu gaa yi nag loolu mer loo leen te ñoo mer <laughs> parce que gaa yi dox juy doxal film bu mel noonu di ko wane loolu mooy banaliser lu bon waaw waaw ndax loolu la ñuy boo taxee boo gisee yu bon ñu bëgg a jàllale yëpp ci téléfilm yi lañ koy jaarale boo gisee Sénégal yu bari loolu da ñun da loo xam ne lu bon la lu gaa yi bëgg a jàllale dañuy fexe jaarale ko ci téléfilm yi ay théâtre ay yooyu ba gaa yi miin ko ba léegi sax sénégalais yi sénégalais yi ñoom ñoo koy jouer xam nga filmu sénégalais téléfilm théâtre sénégalais léegi naa yàqu man aadana aadani min ni seetaan yooyu waaw man yooyu ba ma leen géjee seetaan sa ci caaxaan yooyu quoi aadani llahu min hada te li ma dégg ñuy wax léegi la gën a yées waaw léegi la gën a yées parce damaa suur ci yooyu te fépp wuñ ko teg man euh, damay jóg tem ko wala ma ne bon affaire bii moom xam naa bu ngeen ñu mënee tegal leneen moom moo ñu gën waaw parce que nit tamit da ngay fulla ko waa amul damaa ñëw ñu teg ko man manuma ci dara man nga ci dara kay waaw grawul gars yi bu dee ñoom dañoo bëgg a seetaan loolu yow nga dem manoo ne foofu grawul waaw loolu dara ñoom ñu seetaan yow nga dem sa yoon voilà force woo kenn ci dara mais man c'est comme ça si vous voulez que je maa invité wala ma ñëw je ne suis pour ngeen may tegal ay théâtre dama ñëw ngir waxtaan en tant que mbokk jullit en tant que ay xarit ay am di jàmm yoo xam ne dañoo seetaan dañoo dañoo ñëw seet si wante ngir yàlla man nag fas yéeneewu ma fee ñëw di yóbbaale ay bàkkaar ndax suñu théâtre yu bari ay bàkkaar gi ci affaire ay feu de l'amour kese yu mel noonu bëgganteeg yu mel noonu kese yoo xam ne ci lu xaram kese lañ nekk ay mbaraana ki nangam ak nangam ñu jàpp ko gisoo gaay bu koy xarañ te pourtant loolu garaw waaw mais ci noonu lañ ko tàmbale di ko jaarale waaw ba mu banaal ba nga xam ne xol yi nangu nañu ko bu ñu ñëwee dugal luwaa bi dootul am xol bu dëgërati buy résister amatul ndax miin nañu mbon ñi moo tax miin moon baaxut waaw gars yi nag loolu lañ moo tax ma ne ñooñu ñoo yey kaas parce que gars yi li taxoon ñu doon lool c'est fort dans le but leur entreprise diabolique de banaliser lu bon léegi nag waaye ne après ñu ne ko man ak ñeneen la quoi juróom waxtaan ak ñu ne ko mais yow mais keroog sax yow demo parce que bi ko gaa yi yëgee dañoo mobiliser wu ne dañuy dem fa ñuy waaj a tege mbir ma def fab descente waaw boo xam ne de dinañu ko fa def de dinañ liggéey benn descente foofee ngir bantal gaaya bu dee dinañ ko fa def ngir bantal gaaya bu dee ne dinañu ko fa def <laughs> ma ko mais yow demoon nga mu ne ba ja teg maa ca kanam jihaad bu mag la woon ñu ne ko mais yow <laughs> sëñ bi yow yaa newoon jihaad bi jeex na bi <laughs> mooy nga gis ne mooy kooku bu ne jihaad ju mag la dangay xam ne kii waxu caaxaan la rek parce que tarixa bi mu bokk lay xeexal te xamul ne moo ne woon jiyaat jeex na parce que da cee gisul woon boppam kese mais bi ñu laalee loo xam ne moom moom fi mu bokk ci tariixa mu jàppe nag léegi tudde moom seen action ya ñuy def ngir ñaawlu loolu loolu mooy jihaad loolu lépp ku mu neex nga def loola neex waaye yàlla xam na waaw bu nit ñi xamul allahu aalam borom bi moom mooy ki xam dëgg-dëgg waaw moo tax yooyu bari na ñuy ngir ngëri ci mbir di wane ci biti di rëy di pataale naan wala yi nangam ngir yàlla lu ngir yàlla de waaw te ñu mel noonu en général borom bi da di weer ci kanamu ñëpp wane ne luy wane ne ñii gis nga yàlla taxul ndax fiñ koy kiiwee yàlla ci biir mën na leen a ci kanam loo xam ne loo xam ne ñoom ci lañ cause dañ newoon dañuy dem ba ñoom ci seen bopp ñooy defeer seen bopp quoi seen sincérité ñoo koy gañ doon woote ñoo koy dindil seen bopp waaw moo tax daal li nga xam ne moo gën a simple mooy dëggoo ak sa borom waaw yéeneel euh, rafetal yéene dëggoo ak sa borom moo gën di jéem a jéem a camoufler di nax jaam yi ndax boo naxee jaam yi moom na waroo nax sa borom wallahu taala léegi Ah, insha allahu tabaraka wa taala dañaa yem ah, ñaari xadis yi ñu gisoon la bii di ñëw ñu gis xadisu Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu muy mille trois cent quarante-quatre ñu ngi nag ci dernier virage ngir jeexal baabu buntu bu njëkk ci kitaabul jihad muy baabu fadlil jihad eh, eh, ñu ngi ci dernier virage waxoon nañ la buntu bii nii xadisi mille trois cent cinquante-deux la yem Hmm? te ñun bii di ñëw ñu ngi war a jël mille trois cent quarante quatre kon mooy li ci des bariwul hmm? neuf hadis moo ci des hmm? insha allahu taala amaana buñ ci amee ñaari jataay mu jeex ndax du hadis yu gudd noonu euh, am na ba mujj moom xawoon nañoo gis bu mel noonu waaye yàllaa dina xam amaana sax mu ëpp loolu man na jël juróomi jataay wala lu ko loolu ko yaakaar dong waaye nag kii dogal mooy borom bi tabaaraka wa taala wallahu taala alam wasal